moo nekk ci xadis bi ci euh, chapitre bi ci tegu muy chapitre trois cent vingt deux baabu karahati sabbil xuma <laughs> wala al <laughs> baabu buntu karahati sib guñu sib sabbi di di di ŋàññ al xuma mooy sibiru fièvre yaram wu tàng ak jëkk yaram wu tàng jër nga feebar loolu mooy fièvre tere buñ tere nag la prohibition d'insulter la fièvre <laughs> waaw waxoon naa la nag wolof moom en tout cas ñi ma bokkal génération bon ci suñu génération laay waxee ñi ma nekk ñi ma ci côté waaye ñoom saaga buñ ko waxee pour ñoom mooy dagg ay ndaya ki bàyyi alors que arabe bu nee saaga c'est pas que ça kese ah waxoon naa la tubaab bi lool la tubaab bi da nga koy jànni mu ne ma pourquoi tu m'insultes ah je ne te permets pas de m'insulter de de ah waaw pourquoi vous m'insultez je ne vous permets pas de m'insulter voilà yu mel noonu waaw dafa daa da nga koo jànni rek wala nga wax wax ñu a déplacé moom mu la moom insulté lay wax alors que ñun fan laa la saaga waaw man dama laa saaga parce que ñun jàpp nañ ne saaga mooy dagg ci ay yaay ak i ndey ak i baay kese déedéet waaw waaye ŋàññ ak wax loo xamante ne nii du lu rafet ci lenn loolu dañ koy woowee ŋaññ mooy ak saaga <laughs> ak ŋaññ insulté fii nag bunt bii da koo teg di wane ne daa bokk ci toolu jikkooy nit ñu baax ni li nga xam ne mooy seen tóor tóor yi yi waral ñu am tóor tóor yoo yële tool yu yu sell yoo yële te kawe jóge ci seen borom euh, euh, defal leen ko mooy dafa bokk ñoom ci seen melo hein ñoom du ñu nekk ñoo xam ne dañuy ŋaññ li nga xam ne mooy feebar bu leen dal ñuy saaga feebar bi wala di ko ŋaññ nangam ak nangam te deel xool xadiis bi muy indi pour walla lii ma lay wax ne la sabb euh, ñun niñ koy déggee ñu bari niñ koy déggee ni mu wutee waaw mooy waxuma la ñoom déggewuñ ko bu garaaw bi ah wax ci meer ak nday nday bàyyi dara de ñoom day jóge mais mooy daa gën a rien que boo jànnee nit ki wala nga wax ko lu déplacé rek da daan la tu m'as insulté arabe bi tamit c'est comme ça waaw léegi loolu nag lay indi fii mu indi fi benn xadis kese muy xadis mille sept cent vingt six <laughs> allahu akbar allahu akbar mu ne an jaabirin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala ummi as-sa'ib aw ummi al-musayyab faqaala maa laki yaa umma as-saa'ibi aw yaa umma al-musayyab tuzafzafiin qaalat al-hummaa laa baaraka Allaahu fiihaa faqaal laa tasubbi al-humma fa innahaa tudhibu xataayaa banii aadama kamaa yudhibu al-kiiru xabasa al-hadiid rawaahu muslim rahimahu llaahu ta'aalaa tuzafzafiina ay tataharrakiina harakatan sarii'atan wa ma'naahu tarta'idu wa huwa bi dammi ttaa'i wa bi zaa'i al-mukarrarati wal faa'i al-mukarrara wa ruwiya aydan bi raa'i al-mukarrarati wal qaafayn. Kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikk ak ñun ci benn xadis bi kott comme buntu bi ñu jóge moom benn xadis kese. mu ne an Jaabirin mu ngi jël Sayyidina Mawlaana Jaabir radiyallahu anhu al-Ansaari anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala ala ummi saaibi dafa dem di seeti benn jigéen boo xam ne dafa feebar <laughs> ndeysaan waaw seeti nit ku feebar waaye seeti jigéen góor man na seeti jigéen bu dee ne bépp du ñu wéet te tamit bépp loo xamante ne fitna guy mën a am foofu dañ na mooy amul ñu naan nii rek voilà góor ñi nañ seeti góor ñi jigéen ñi di seeti jigéen ñi non loolu du diine ah ñuy jaay ne dañoo tar ñoom dañoo dañoo dañoo te dañoo topp diine yi ñoom toppuñ benn diine seeni caaxaan la ñuy topp nga naan lan góor day seeti jigéen gu feebar jigéen gu feebar jigéen bi seeti góor gu feebar gisoon nañ Seydina Omar bi nga xam ne ci lañ ko jamoon ni ko doon wax fan yee ah jigéen ñi Sayyidatu Hafsa dafa ñëw dugg ci ànd ak ay jigéen ñu ñëw seet ci Sayyidatu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Sayyidatu Hafsa di jooy waaw bàyyi ji di ko tere naan ko xanaa déggoo yonent saa salaam ne ki nga xam ne dañ koy jooy dañ koy mbugal ñu mel noonu yonent bi saa salaam bi mu feebaree nit ñi dañ ko doon seet si jigéen ñi dañ doon ñëw di ko seet si waaw moom da doon seet si ay da doon seeti ay jigéen yoo xam dañu feebar mais diine li mu la wax mooy li ma la wax léegi fexeel ba fitna bu leen nekk yéen ñaar kese même bu dee daa feebar même jamono jooju déedéet. parce que amul benn góor buy wéet ak benn jigéen lu dul saytaane moo leen ñettal gisoon nañ ko ci riyaat bi waaw waaw tere buñ tere bil xalwa ngay wéet ak al ajnabiya ki nga xam ne du sa ko armal jigéen la koo xam ne man nga koo rabata man nga koo nakaxa man nga koo denc waaw loolu kese la waaw sinon bu dul loolu loolu lépp dàqu na am na ñu fa ne am ñoo àndal ngeen dem loolu mën na nekk te loolu mooy sunna nga dem royatoo yeneen ci bari waaw xoolal Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa radiyallahu anhu dana Seydina Omar nañ dem seeti yaay kii euh, yaay Usaama Baraka al-Habashiyya muy Ummu Ayman radiyallahu anhuma comme ni nga xam ne noonu la ko doon saasam doon seetee ñoom ñaar ñu dem ndax dañ doon ànd ñoom yoonu saasam da doon dem di ko seeti ñuy ànd ñoom di ànd ak moom waaw salawaatullahi wa salaamu Seydina Abu Bakar loolu mu toog benn bis xelam dem ci loolu yeneen saa saa doon def doon seeti baraka non mu ne Seydina Omar nañ dem waaw seeti baraka comme ni nga xam ne loolu la ko yeneen saa salaam doon seetee doon dem di ko rendre visite ñu dem muy jooy ñu ne ko waaw looy jooy mbaadu yeneen saa salaam lim dem xanaa xamoo ne moom fam dem moo gën fi mu ne fi mu jóge moo gën ci moom fi mu jóge mu ne du loolu laalu jooy de waaye. li ma jooyloo mooy xam gu ma xam ne wax yu bi doon jógee ci asamaan doon fekk ci yonent saa salaam fii dog na bi mu demee loolu poussé ash-shaykhaani ash-shaykhayni Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma ñoom it ñuy jooy ñoom ñépp di jooy di ànd ak baraka loolu muy Ummu Ayman radiyallahu anil jami' loolu nga naan ay da caaxaan naan ay góor ñi nañ seeti góor jigéen ñi di seeti jigéen ñi waaw loolu waxi caaxaan la du diine de. koo ko dégg nag muy wax muy jaay ne euh, daa nekk koo xamante ne dafa dudd àddina dafa kii dafa sàmm nangam ma ne yeneen saa salama jàngaleeg sàmm saxaabaam yi gën ñoonu lañ doon doxal dañ doon seeti ñi nga xam ne ci jigéen ñi ñi nga xam ne daa aajo waral na wala tamit ñu dem seeti leen loolu ci ngir yàlla waaw ànd ak lépp lu fitna daal di deñ voilà loolu rek mooy mbir mi waaw kon mu ne anna naa sayna Jaabir radiyallahu anhu mu ne daxala dugg na mu ne anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala ala ummi saa'ib dafa dugg ci benn jigéen bu ñu naan ummu saa'ib aw ummul musayyab loolu nag euh, kii la mooy euh, sikki sàkka la est ce que ndaw si ummu saa'ib la woon wala ummul musayyab waaw benn ci ñaar yooyu la woon fa qaala mu ne ko maalaki yaa ummu saa'ib aw yaa ummal musayyab tuzafzifin ah tuzafzifin ne ko waa ummul musayyab wala ummul uh, saayib waaw lan moo la lan moo la dal di mbir mi metti ba ba ngay ba ngay ba ngay mu ne tuzafzifin mooy tartaay moo la mu ne tuzafzifin ay tataharrakin mooy mu ngi bouger mooy di comme kuy boo gisee kuy lox noonu la mel feebar bi da koo jàpp bu gisee day lox di yëngatu nii. yenn saa sam seetlu ko nekk waaw Musayyib wala waaw lan la ah maa ngi la gis ngay buusi nii di yëngatu bu baax ti di mel ni kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy lox ah tataxarrakiina Imaam An-Nawawi ci su mu ne tuzafzifiin mooy ay tataxarrakiina xarakatan sarii'a mooy yaa ngi buusi di yëngatu yëngatu gu gaaw waaw comme kuy lox gis nga ni muy gaaw waaw léeg-léeg nga dégg bëj naan di dal ah ndax li muy yëngatu lan moo xaw mooy tartaxit yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi lox di kii di yëngatu nii ah mu ne wa huwa bi dammi taay tu wa zaay wa zaa'in mukarrar ak ñaari zaay tu zaf za wa faa in mukarrar ak mooy faa bi ñaari yoon lay ñëw zaa bi ñaari yoon waru ya aydan bira mu ne turafrafiina waaw turafrifiina loolu it foroo nañ ko wal qaafay hmm? wal qaafay wal qaafay ni turaq raqiin turaq riqiin ah léegi turaqraqiin mu ne nag e, loolu loolu mu ne loolu ah sauf que bil qaaf la foogu mu ne bil qaaf la de wa ruwiya aydan bi raa'in mukarrara wal qaafayni maa foog ne loolu wal faa'ayni la turafrifiin voilà parce que ci al-Minhaj foofu da ne bi zaayayni mu'jamatayni wa faa'ayni wattaa madmuuma qaala al-qaadi tudammu wa tuftah al-imaam al-qaadi Iyaad nee na man nga wax ta raf wala ta zaf zifin ak tu zaf zifin tu zaf zifin mu ne haadaa huwa as-sahiih al-mashhuur fii dabt haadhihi al-lafz mu ne waddaa woote nag al-qaadi al-qaadi Iyaad annahaa riwaayatu jamii' riwaayat Muslim mu ne mboolem ñi solo ci riwaaye imaam muslim noonu la mu ne wa fii waqa fii ba'd nusakh bilaadina bi ra'i wal faa wala faa la moo tax du qaa waaw oo xam ne raa la wal faa i waaw non que dafa am ñaari moo tax na wala ci al-minhaj fii ba'd nusakh bilaadina ci lenn ci manuscrit mooy euh, téere imaam muslim bi rahmatullah boo xam ne raa la waaye turaf ra turaf rifin wafa waru warawaahu soloo na ko bandum lenn fii imam muslim bi ra wal qaaf ak qaaf voilà kon loolu la boobu la ko bi ra il mukarrara qaaf kon mu ngoog mu ne li muy tekki daal mooy tataharrakiina harakatan tar aadin tar taid ah. mooy mu ne wan maanaaw ci minhaj bi ci kii bi Riyad bi wa maana mooy waxuwa kon bi dam mi takk na loolu mooy daal yow lu tax Umu Saïd yaa ngi lox nii lan moo la dal ah lan la Umu Saïd léegi Umu Saïd ne ko xaalat mu ne alxuma yeneen saa salam fièvre bi la siburu bi la laa barakallahu fiya yàlla na bu ko yàlla barkeel <laughs> eh, dégg nga lii la wax mooy moom lan la wax benn sibiru bi la yal na bu yàlla barkeel sibiru bi léegi déggal li ko ren saa salaam di tontu <laughs> hein yeneen saa salaam ne ko fa qaala mu ne ko laa tasubbi al-humma ne ko bul ŋaññ voilà gis nga bul insulter la fièvre n'insulte pas la fièvre si <laughs> Ummu Saa'ib wala Ummul Musayyab bul bul bul boo wala bul saaga ah xam nga lii lii nii kan moo koy dégg ci wolof yi naan lii saaga la pourtant yeneen saa salaam samb la ko woowe mooy ŋàññe waaw dane laa baa al fi li ma dal li tax may may may lox ni yeneen saa di pat yi di gis ma nii xam nga lan la alxumaa la waaw fièvre bi la sibiru bi la laa barakallahu fiya yal na <laughs> <laughs> ah? eh, sibiru bi fa innaha ndax moom kat tuzhibu tuzhibu xataaya bani adam day li nga xamante ne mooy ñaawteef mooy fee mooy yi nga xamante ne ay euh, yoo xam ne bàkkaar doomu aadama bi kamaa kem li nga xam ne yuus bi bu lay waaw mooy bu ñëwee noonu dalay setalaale ci ay bàkkaar kamaa kem li nga xam ne yuus hibul kiir li nga xam ne mooy fi forgeron bi ki nga xam ne tëgg bi fa muy def weñ gi nga xam ne daa xomaat ngir di ko tëgg tàngal kon tàng jërëb ba ponk tur di ko fëgg loolu nga xam ne boo ko defee noonu muy beesalaatee weñ gu ñuul kukk ah ba mujj weexat tal rafet bi leret mu ne noonu nga xam ne alkiir noonu lay def weñ gu yàqu te xomaat ba leeralaat ko noonu la xummaa di def du bi mooy li mu lay dale noonu mu metti loolu noonu lay dindiwaalee say bàkkaar waaw waaw ndax amul wasab wala nasab buy dalul jullit lillaa ah, lu dul ne eh, borom bi day dindi ci loolu li nga xam ne mooy zambahu mooy ak ah, eh, bakkaaram allahu akbar ba aw waaw loolu kon loolu daa am solo quoi waaw waaw <coughs> loolu kon mu nekk loo xam ne Euh, lu garaaw la lu garaaw garaaw <laughs> garaaw allah allah kon mune ne xadiis bii nii xadiis bii mu ne rawaahu solo na ko muslim li al al imaam muslim abul husayn euh, Abul Husayn rahmatullahi rahmatullahi alayhi léegi euh, laaj bi nag mooy est-ce moom dong mooy ki nga xam ne moo ko solo ñu la hadis bi euh, kii solo woon na ko muy sëriñam ah sëriñam al imaamu non non bi imaam Muslim kese moo ko solo non non moom moo ko solo. Eh, mu ngi ko di kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu sawaabil mu'min fiimaa min marad voilà voilà mooy li nga xamante ne eh, eh, yoolu way ngëm yàlla bi ci li nga xamante ne moo koy dal ci feebar xatta loolu sax xatta lool lu dul ne borom bi tabaaraka wa taala hmm, da ko ci simple ay bàkkaar allahu akbar non loolu masha allah moo tax euh, nit dara dina la dal yow ak ñaar ngeen nekk ñaar mais ni ko kenn ki di passer di ko rombe ñuy jàll ci moom ak ni nga xamante ne nii noonu lay jàll ci moom mu muñ jim koy muñu ak gis ci réalité yi day tax moom da koy da koy xottee ay maqaamaat ay daraja yoo xam ne keneen ki nga xam ne moom ci xunn la dëkk oh ah non moom moom doy na waar ah, moom kay moom loolu moom nekk na loo xamante ne ay waay waay waay koo xamante ne ay waay lii ma dal moom waaw ku mu dem nag jooytu ko waaw waaw fu mu doon rek dina ko jooytoo jooytu ba ñépp xam ne eh? ah sawaay mii nag am na loo xam ne dal na ko quoi waaw da koy jooytoo jooytoo jooytu ba nga ne ma du yëpp alors que amul ne jullit bi lépp lu ko dal ci coono ah hatta li nga xamante ne mooy shawka mooy euh, waa ji euh, ak dëkk gu ko jam lu dul ne borom bi da ciy simpiwaale ay bàkkaaram lool gisoon nañu ko <coughs> hmm? waaw wallahu taala kon moom fi nga xam ne kon moom la ko indi kon wax nañ la fi nga xam ne moom la indi hadis bi moom al imaam Abul Husayn mu ne haddathanii ah, al-birru was-sila baabu thawaabi mu'min fiimaa yusiibuhu min marad mu ne haddathanii Ubaydullah ibn Umar al-Qawaariri mu ne nettali sunu sëriñ di al-Qawaariri di Ubaydullah ibn Umar ibn Maysara kii kan la waaw déet ma ne la kii kan la Ubaydullah ibn Ubaydillah ibn Umar mooy kan waay sawaay kii hadis bi ñu génn léegi imam Abu Dawud mais ci moom mii la ko jële woon kii fay fay hadis Seydina Burayda bi ñu génn léegi la taqulu lil munafiq sayyid mais Seydina eh, Abu Dawud dana haddathana Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara qala haddathana Mu'az ibn Hisham mais Ubaydullah ibn Umar ibn Maysara boobu mais mooy ne kan yi sëriñ la woon ci imaam Muslim di imaam Muslim ne haddathanii nettali na man dellu Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri mooy Ubaydullah ibn Umar ibn Maysara al-Jushami mawlaahum al-Qawariri Abu Sa'id al-Basri wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi yu génn gan àddina vers cent cinquante et un génn deux cent trente-cinq Ah, wala tur yi dañ koy wax muy romb noonu rek qaala haddathana Yazid ibn Zuray' mu nekk nettali mooy Yazid ibn Zuray' di Abu Muawiya al-Basri al-Aysi ñi ne Aysi la ah, rahimahullah al-Basri génn àddina 182 mu ngi ganoon àddina la 101 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-Hajjaj as-Sawwaf mu nekk nettali mooy al-Hajjaj muy al-Hajjaj as-Sawwaaf di Hajjaaj ibn Abi Usmaan as-Sawwaaf Abu Salt ñi ne Abu Usmaan al-Kindi mawlaahu al-Basri as-Sawwaaf génn àddina la 143 rahimahullahu ta'aala mu ne qaala mu ne haddathanii Abu Zubayr mu ne ki ma nettali man dong wa Abu Zubayr di Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahum Abu Zubayr al-Makki rahimahullah génn àddina vers les années 126 rahimahullah qaala haddathanaa Jaabir ibn Abdillah ah mu ne ñuy nettali mooy suñu sëriñ di Jaabir ibn Abdillah Seydina Jaabir ah ibn Abdillah mu ne moom moo ne nettali muy Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Salima al ansari bi al Khaz al Khazraji rahimahullahu taala abu abdillah ñi ne abu abdirahman ñi abu muhammad moom nag eh, kii woon eh, mooy saxaaba la di doomi saxaaba kañ la génn àddina wuute yu rëy comme niñ la ko yàggee wax am nañu ne Allahu soixante-huit ci la génn àddina am ñu ne déet du l'an soixante-huit de waaw la soixante-douze ñu ne la soixante-treize ñu ne la soixante-dix-sept ñu ne la soixante-dix-huit ñu ne la soixante-dix-neuf ñu ne la <laughs> entre quatre-vingts daal ba quatre-vingt-dix voilà ñenn ñu ne entre quatre-vingts hein ba quatre-vingt-dix foofu la sayyidina wa mawlana Jaabir radiyallahu ta'ala anhu génn àddina waaw waaw waaye ah léegi nag mu ne anna rasulallah mu ne gën a yonent mi alayhi salaatu wassalaam daxala ala ummi saa'ibi aw ummi al-musayyabi fa qaala maa laki yaa umma saa'ibi aw yaa umma al-musayyabi tusaffifiin qaalat al-hummaa laa baraka allahu fiha fa qaala laa tasubbi alxumma fa innaha tudhibu xataaya bani adam kama yudhibu alkiiru xabasa alxadiid voilà lii la ko al imaamu alxaafidu annawawiyu na muslim daal di solowe waaw allahu akbar <laughs> waaw léegi xadiis bi suñu lëkkaale suñu buntu mooy li koy maam tuddee leer la moo yeneen saa salam karahatu sabdul humma mooy jullit bi en li nga xam ne moo koy dal ci lu naqari c'est pas que affaire boobu moom la mooy mbir mi dogalu yàlla la waaw ndax borom bi bu bu dogaloon bu ko sooboon du la dal te maa asaaba min musibatin ah illa bi iznillah dara du la laal ci lu la naqari waaye lu neex lu dul ci digalu yàlla waaw boo feebaree kan la neex ku la ko teg borom bi waaw bul yaakaar ne àddina bi doo am benn problème bu lay dal déedéet waaw déedéet mbir yi ah noonu la ko borom bi daal di bindee mooy il dafa am jamono yoo xam ne day neex am jamono yoo xam ne day metti am yoo xam ne da lay hmm? bi noonu la bindee àddina bi. waaw yéen nag bu leen yaakaar ne yéen mbir mi da leen di cof rek ngeen commencé man moom lii moom doy na waar ah ah lii moom lii moom lii moom ah fan lañ koy waxatee lii moom déedéet am xasibtum an tadxulul jannata walammaa ya'tikum masalul laziina xalaw min qablikum massathumul ba'saa'u wad-darraa wa zulziluu hattaa yaquula rasuul wallaziina aamanuu ma'ahu mataa nasrullaah alaa inna nasrallaahi qariib waaw borom bi ne yéen yéen est ce que da ngeen a yaakaar ne da ngeen di dugg àjjana noonu quoi waaw ay way ñu ne nii rek ñu ne daxalal jannata bi ghayri hisaab yaakaar ngeen ne noonu lay demee te dara du leen laal quoi. damaa dere benn nattu waaw ngeen dugg àjjana noonu te lii li mel ni li daloon ña nga xam ne ñoo newoon ci sama yoon ba ma teral leen la leen ci fekkoon daloon leen yéen moom dama leen koy épargner complètement du leen laal lool ngeen yaakaar ñooñu weñ so yi daloon na leen ak lor yi ci seen bopp ak ci seeni alal ak seeni njaboot lépp rëññ rëññee nañ leen ba yonent ba ne woon seen biir doon wax ak ñi gëm yàlla moom ñu miñoo miñ mbir yi tar ñu dëkk ko waaye ñaan mooy ngànnaayu jullit ñu laaj mata nasrullah waaw ana dimbalul yàlla kañ lay ñëw yàlla yàlla nañu yàlla dimbali ci problème yi nekk weñ soyeeg tar tar yi waaw yooyu fa yaakaar nañ ne dañuy ñëw rek affaire bi daanal daal dara duñu ñu dal lépp di neex amul benn nattu borom bi ne déedéet waaw xummaa nag daa bokk ci natt yooyu nga xam ne borom bi da koy teg yaramu doomu aadama feebar yi jekk benn virus boo xam ne bu kenn manula seet la alors kii daal ah, yaa fi ginoon a dem ak ñëw rek affaire bi daal di la au <laughs> la amatoo dara waaye bouger mënatoo ko benn place loo def dañ la koo defal waaw nit ki war ci jànge ne allah xoolal al musarrif mi ma teg lii muy borom bi nga xam ne yafalu ma yasha fa'alu lima yurid la aji defaa koon lu ko soob képp la xoolal waaw ba ngay yëngu borom bi moo doon moo la bawoon moo la moo la kiiwoon waaye léegi moo la dalloon waaw ñaar yooyu yépp nag dafa am teggin yoo war a tegginoog sa boroom te bokk na ci teggin yooyu ah, bu dee jamono yu mettit nga muñ ah, te nangu dogalu yàlla waxu la nag bul ñaan yàlla wéral la def lu koy wéral loolu lépp jël sabab yi mais ginnaaw ba nga ajee sa xol ci sa borom xam ne li lay faj ak lii la ko teg borom bi moo la ko teg te moo ko mën a teg waaw léegi nag fièvre bi ci boppam walla laa tuberculose ci boppam walla li nga xamante ne mooy le rhumatisme wala nangam ak yooyu waru maa ñëw di leen <laughs> wala chikungunya wala coronavirus waaw laa barakallahu fii coronavirus <laughs> ñu ne la déet <laughs> bul wax loolu waay yal na mu yàlla barkeel coronavirus ah ñu ne la déet waaye yoleen saa saam da Ummu Saayib wala ba mu ko waxee lu mel noonu ah ne aw xummaa la fièvre li sibiru sibiru sibiru bi la laa barakallahu fiyaa yàlla na mu ko yàlla barkeel yoleen saa saam ne ko laa tasubbil xummaa bul ŋaññ al ndax moom day yóbbu say bàkkaar mooy ñun en fait ñun benn côté bi côté bu metti bi rek la ñuy xool mais duñ xool natt yi ñu yàllay teg léeg-léeg mu metti ci ñun amul natt boo xam ne day ñëw complètement ci jullit dem noonu ci noonu quoi te amul lu baax lu mu ëndaale hatta coronavirus bi ñu waxoon gaa yi tëj dëkk bi tëj yi yëpp yëpp yëpp bi ba aj kenn doon woon aji lu dul ñu dëkk foofu ak yooyu yëpp mais sawaay ay deux euh, mars deux mille vingt ba ay deux mille vingt deux deux jàpp vingt trois mais sawaay wóor na am bu ñu waxalee dëgg xoolal quelle opportunité ñaar opportunité la loolu ubbi gis nga réew mu mel ni France bu ñu jëlee loo xam ne c'est communément ci ñu bari profession yu bari liñ naan télétravail daanaka masuñu koo xalaat xamoon nañ ko de que anglo-saxon dañ koy def mais France loo gars yi non boo bureau nangam gars yi mais loolu wan nañu ne gis nga bari na yoo xamante ne nit ñi dañ di doon sonn rek mën ngaa toog seen nit di ko def. xañu ko mais ñemewuñ koo def te tamit li ñoo gëmloo nit ñi lool lool man da nekk waaw bari dañoo xamante ni gis nga fi ñu amee xam-xam par internet la waaw mooy avant dañoo amoon problème ku leen jàngalal seeni doom waaw parce que ja nañ ne jàng moom leen kese la Valence laay dëkk bëgg ku ma jàngal sama doom may seet am kuñ manaan Lyon manaan bu ko jaral na ma ko waaw ma koy indi tous les samedi mu jàngi da Valence ni mu soreel yo mu ngi mel ni ñu naan la euh, Koumpentoum ba Dakar wala yu mel noonu nga ne jaral na ma ko àjjuma ju nekk mën di ko mu jàng ci alxuraan ainsi de suite léegi sawaay zoom ngay am sa sa kii am say élèves yoo xam ne ñenn ñee ngi Afrique du Sud ñenn ñee ngi Canada ñenn ñee ngi Sénégal ñenn ñee ngi Japon ñenn ñee ngi fee fu la neex ci monde nga wutal leen ay horaires di leen xamal loo xam ne. avant coronavirus gars yi doonu ñoon déconné woon mais woon existé wul existé woon na da ko da ko leeral mu bari après Covid bi seen xam-xamu diine na feew ci lañu commencé xam dara ci lañu commencé man tajwid al-Qur'an jàng al-Qur'an Seydina Cheikh <laughs> hafizahullah waaw daara ji yu mel noonu mooy loolu ay opportunité yoo xam ne ci coronavirus bi la jógee laa wax ci tëj bi ñu tëjoo ak yeneen ak yeneen loo xamante ne buñ ko doon lim daanaka du xaw a jeex ci loo xam ne dañoo jàpp yii tey ñu dee ji rey gu dee ñu dee ñu ci génn àddina ñu ci faatu ak tamit yooyu nangam ndekete jullit saabu problème mu mu karek ñu ñëwee moom da xool ni mu ciy tirer profit quoi moo tax yeneen saa salaam ne ko loolu la ñuy jàngal fii yaa umma saa'idi ah laa tasubbi al-humma fa innaha tudhibu xataaya bani aadam waaw alhamdulillah am na ñoo xam ne bii bu metti leen dal ñu nekkoon fi di laaj shahada kese ay boroom bi moo mënoon am darajaay martyr borom bi teg la feebar bu biir buy metti almabtuun te kook yone saa sam nee na bokk na ci ñuy dem ay yi nga xam ne darajaay martyr la ñaar gaa yi ñoom di seet rek ay jimbel ko dal biiram bi di funki ndeysaan ni mu demee at ni mu génn dina metti na nangam ak nangam ndeke di ñaan bu nangu la jarul di saaga feebar boobu mooy def ci la ko borom bi maye sahaada darajaay martyr bu dekkee ëllëg dekkeek les martyrs même bu dee fii dañ koy sang comme ni ñuy sange néew yëpp comme ni ñu ko gise woon muy tout le temps yaa sax waaw ah. tout le temps il les opportunités partout même au moment les plus difficiles sauf que il faut nga capable ngir mën a xam lan mooy opportunité yi te tamit nga pare dina metti mais nga foncer jàll après tuuti ngay xool gis ni ah Allahu akbar këy borom bi fu ne la ñuy feeñ ak nu ne kon la tasubbi al-humma fa innaha tuzhibu xataaya bani aadam kama yuzhibu al-kiir xabata al-hadiid bul saaga bul ŋàññ fièvre ndax moom day yóbbu ñaaw tiitu comme ni nga xamante ne noonu la forgeron bi fa muy dugal kii te di ko dóor martir mu koy dóor feer bi ah mu koy def ba mu noonu la feebar bi di def doomu aadama bi waaw gisoon nañu hadith sayyidatu Aisha ya newoon ci sahih laa tusibu al-mu'mina fama fawqaha illa qassa Allahu biha min khati'atihi waaw yonent bi way ngëm yàlla bi même dig diggu jam ngay dox ci bedd bi sol ngay carax mais am diggu wax nga bënn na carax yi ba ba jam la waaw mu ne xattaa loolu ak lu ko féete kaw dégg moo gën a tuuti lu ko féete nga jaal ah, ah, ah, kii bi sayaan bi ngay romb ndekketaloo xompelaa yi daal di lay xoos loolu waaw wala ci ñaxum àll bi ngay dox di romb ah ñu mu am lu jam mu ne lu dul ne borom bi da ci fare hein li nga xamante ne nii mooy ay bàkkaaram benn am ñaawtiif ci ñaawtiifa bi allahu akbar waaw maa yusibu al-mu'mina min shawkatin famaa fawqahaa illaa rafa'ahu allahu bihaa daraja aw hatta anhu bihaa xatii'a ba léegi sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wal hadiis fi sahihayn waaw mu ne yeneen ci bari saar saar nee na amul dara luy dal ab wëy ngëm yàlla même bu dee ab dégg la topp lu ko gën a kaw lu mu tuut tuut bañ li dégg ak lu ko féete kaw ci ay musiba ci ay natt lu dul ne borom bi da ko ci yëkkati daraja walla mu faral ko ci ab ñaaw tiif waaw akbar waaw waaw waaw akbar waaw léeg-léeg dafa am yoo xamante ne euh, nañ ci mbégte la ngir woy ngëm yàlla yi waaw toog te dara dal la daanaka loolu moom lu ji lu lu lu jafe la alors que loolu di la dal nekk day far say bàkkaar li nga xam ne moo lay dal ci feebar yi amraad yi asqaam yi coono yi yëkkatig daraja moo ci ne yokk say xasanaat <laughs> ak li nga xamante ne nii mooy far say bàkkaar Allahu akbar oh! aw <laughs> Allahu akbar moo tax léeg-léeg sax yu yu gina terre à terre moo tax Sayyidina Aisha radiyallahu anha mooy hadis bii am na benn bés bi mu koy nettali mooy xadis bi ñu la ci saxiix yi léegi mooy ma min musibatin ah, boo xam ne day dalub jullit maa yusibu al min shawkatin fama fawqaha illa rafa'ahu allahu biha daraja wa anha biha xatiya euh, dafa am ay jeune yoo xam ne ci Quraysh lañ bokk daal di dugg ci moom mina mina la woon mina ca ajja léegi biñ ñëwee ay jeunes ci Quraysh mu ngi mina ñoom ñu dugg ci ci moom di reetaan mu ne leen mais lu neen reetaan loo ñu ne diw waaye dafa rot dafa wadd saay dafa waaye na waaye yaay yaay yaay yaay reetaan tunu bi fustaatin gis nga buum yooyu ñuy takkee kii mooy xayma yi tànt yi comme mi boo fa demee ñu defar tànt yi non neew ma léegi tànt yooyu tànt yooyu gis nga ni ko defaree oo yooyu buum yi da doon nekk ba dañ koy wàcce day nekk suuf ñu takk ko ci benn xeer wala benn euh, garab wala yu mel noonu wala benn luñ samp am bant buñ samp waa ji daal da dox rek daal di fàqastalu ci benn ci yooyu rek daal di wadd léegi rek daanu bi daal di reetaan loo gaa yi nag gaa yi di ree ba di niñ duggee ci Sayyidatu Aisha ñuy ree quoi <laughs> comme quoi loolu lu yàgg la <laughs> alors que loolu nag du lu rafet quoi koo xamante ne yu mel noonu même bu dee ne c'est vrai yenn action yi day reetaan loo mooy rien que mais yow yaa war a maîtriser sa bopp <laughs> yaa war a maîtriser sa bopp quand même ba quand sa mbokku jullit bi du la gis lu metti lii daal ko mu trébucher rek daanu. rek xar-xaram gi nekk am yenn ndox mu ne woon foofu mu wadd mu mu mu mu mu trébuché rek tartis rek daanu dugg ci ndox mi xar-kanam bi dugg rek génnaat nga gis ko muy siit xam nga loolu léeg-léeg da ngay reetaan wax ndax si rien action boo gisee mais fexeel téye sa bopp quand <laughs> même bu dee xaw na drôle mais c'est pas drôle quoi parce que quand même musiba dal nit la léegi say dafa <laughs> ne leen nag muñ <laughs> ko waxee lool gars yi na ko waaye diw waaye diw kay moom fa xastalu ci buub tekk benn ci mbaar yi fii waaye tuutee des <laughs> tuutee des doxam gi waaye wala wala bëtam yi dem nga naan la ni mu daanoo waaye yi kay Sayyidatu Aisha nag ne leen laa tadhaku nag ne leen bu leen ree ah parce que man de bu leen ko reetaan parce que man de gën a leen saa saa naan maa min muslimin yushaaku shawkatan famaa fawqahaa illaa kutiba lahu bihaa daraja wa muhiyat anhu bihaa xatiya Allah mu ne bu bu leen ko reetaan de parce que man dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan amul benn jullit way wommatu boo xam ne am na benn dégg bu ko dal wala lu ko féete kaw dég lu gën a metti dég lu ko gën a féete kaw lu ne dinañ ko bindal ci loolu la daraja yëkkatil ko ci daraja daal di ko ci faral li nga xam ne mooy ay bàkkaar allah allah waaw kon lii la quoi <laughs> waaw moo tax Ah, te loolu gisoon nañ ko hadis yi na Abdallah ibn Mas'ud bi mu ne da duggoon yeneen saa saa bi mu feebaree feebar bu metti ma laal loxo loxo teg sama loxo ci yaramam way ma ne mii ngir ma ne ko ngir mu saa sër mii yow innaka la tu'aku wa'tan shadida mais ne saa sër yow sa feebar bi nii nii yaram bi nii tàngee nii metti naa yeneen saa saa ne ko waaw <laughs> comme ñaari góor ci yéen mu ne ko kon loolu day parce que dangay am ñaari fay ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne ko waaw ne ko ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwaahu illa hatta allahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu shajaratu ash-shajaratu waraqaha voilà mu ne parce que amul benn jullit boo xamante ne dina ko laal hmm, ab lor moo xam feebar la wala leneen lu dul feebar waaye lool la ci moom lu dul ne lii ma lay wax yow Ibn Mas'ud man rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy am lu dul ne borom bi dina ci far li nga xamante ne mooy ay ñaawteef ab ñaawteef ay ñaawteefam ah ay ñaawteefam comme li nga xamante ne mooy garab boo gisee garab ah boo xam ne mooy automne bi automne bi jamono ji nga xam ne mooy xobi garab yi dañuy wadd gis nga dangay ngay garab goo xam ne moo gënoon a sëq gënoon a bari ay ay ay ay xob da ngay ñëw romb ko dër dër dër doo ci nekk waaw léppay faxasu wadd wadd ci suuf mu ne comme noonu noonu nag lay def waaw waaw comme ni garab gi di rotale lépp ay kiiwam noonu la ko musiba googu ak coono googu ak loolu nga xam ne moo ko dal dal loolu la koy jural allahu akbar kon gis nga lii lépp nag day tax kon ñu relativiser yi nga xam ne yu metti la di ñu dal te ñoo xam ne de toute façon la yusibana illa ma kataba allahu lana waaw waaw ma ne as lëf du ñu dal waaw as lëf du ñu dal lu dul ne borom bi tabaaraka wa taala ah, dara du ñu dal lu dul ne ah borom bi la neex li mu bindoon dogal ko ci loo xam ne jiitu na suñu seen jamono loolu kese ñuy dal waaw loolu kese amul dara loo xam ne. Euh, euh, euh, moo ñuy dal leneen waaw mooy kon dañuy woo ci muñ waaw ci nga xamante ne moo ñuy dal te neexul waaye ñu xam ne loolu lépp day nekk loo xam ne luy far bàkkaar moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam xatta yii moo taxit boo seetee ku feebar gis nga ci jamono yi sax mu ngi koy fàttali du rek bon daa saalit nañ ko bàyyi noonu non bu waxee loo xamante ne man nga ko Euh, laaye bi indiwaat ko jaareel ci loolu comme ni yeneen saa saam du rek wax ñu ne ah moom ñu ne ah saalitoon léegi ñu bàyyi wa fiihi ma yusibu mu'minan nasab wala jawan wala adan wala wasab walaw bi shawkatin tughimmu qalbahu illa wa hatta Allahu anhu dhanbahu wal wasabu an nasabu bil ya al wal wasabu al maradu والوصب المرض ذا القول المفيد أخرجه الشيخان عن أبي سعيد وعن أبي هريرة هذان قد فاحب عنهما رضا الرحمن wa yabtali rajula rabbuhu ala hasabi diinihi ala ma nuqila fa in yakun salban yushaddidil bala wal aksu bil aksi ala ma yujtala la yatrukul bala wa abdan zamana hatta yahutta anhu kullama jana banim jeexe doon nañ ko ca buntu sabru ca masalikul jinaani fi jam'i ma farraqahu daymaani li cheikh abul mahamid cheikh ahmadul xadim alayhi wa ala daymaani ridwanul baaqil qadim voilà mooy kene mbir mi yaa war a xam ne lépp lu dal ab jullit mooy xadiis bii la doon la way foofu waaw ab coono walay wencoo ki tartar wala lor lu dul ne ak feebar même bu dee déggu la jam boo xam ne day day day préoccupé sa xol bi nga kii kii na la lool lu dul ne borom bi da ciy fare say bàkkaar waaw waaw al mooy feebar mu ne loolu wax ju am solo ji al imaam ñaari sëriñ yu mag yi al Buxaari al imaam Muslim moo ko solo waaw rahmatullah alayhima waaw Abu Hurayra yàlla na boroom bi ngërëmu yàlla ànd ñoom waaw mooy nattu yi du deñ ci way ngëm yàlla bi boroomam du deñ mu nattu ah selon diineem la koy nattoo comme ni nga xam ne loolu la xadis boo xadis sayyidina euh, Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne leen saa saa nañ koo laaj mu ngi sunan Tirmidhi ayyun naas ashaddu balaa mu ne al anbiyaa thumma al amsal fal amsal fa yubtala ar rajulu ala hasabi diinihi fa in kaana fi diinihi sulba ishtadda balaa'uhu wa in kaana fi diinihi riqqa ibtuliya ala hasabi diinihi فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة waaw yeneen laaj ko kan moo ëpp ay natt mu ne yonent yi alayhi salaam ginnaaw ku leen gën a niru ki góor jigéen ci yam selon diineem rek ni mu ko jàppe waaw bu dee diineem dëgër na nu yokk natt bi waaw ndax way kawe yi ñoo gën a kawe ay affaire mooy seen nattu tamit proportionnellement day gën a metti ci ñoom waaw mais ñoom loolu la bu dee nag bii diine am nag wooye foogum nooy it ah loolu duñ ne dañ la koy exemple ah, dañ la koy teggil non dina la laal malgré tout <laughs> mu ne natt yi duñ bàyyi jaam bi lu dul ne dañ koy bàyyi dañ koy topp di ko topp ba buñ ko bàyyee ah, du amati benn bàkkaar waaw waaw kon nag mu ngi noonee kon lii lépp day wane ne lii lu am solo la kon saaga yooyu ak yu mel noonu borom bi nga xam ne neexul bon àndul ak suñu bakkan ñu liñ ko bëgg woon ça veut pas dire que léegi wax di ko ŋaññ voilà wax rek di teg ci feebar ba ab buy comme ni ko ñenn ñi di defee déedéet waaw kon lii lu am am solo la bañ tere gu ñu tere nit ki di saaga feebar yi.